Hmm? mu ne wax rajo ibnu Bashkawal mu ne al imaam ibnu Bashkawal solo na ko fi Mubhamaat tamit moom it ci kii min tariq al-Awzaa'i ci yoon al-Awzaa'i an Yahya ibn Abi Kathir mu jëlee ci Yahya ibn Abi Kathir foofu mooy foofu la yem anna Uyaynata loolu xam nga Yahya ibn Abi Kathir ak digganteem ak saxaaba yi ya sori na mooy moom du saxaaba anna Uyaynata waxul kan la ken ista'dana mu tudd ko mursalan wala mu ne gis nga lii mursala jokkul mu ne wa axraja Abdul Ghani aydan mu ne Abdul Ghani mi mu la wax sànq ci kaw ci téere ba al-Mughamaat ibn Sa'id génn na ba léegi ci yoonu Abu Amir al-Kharraz an Abi Yazid al-Madani mu jële ci yoonu Abu Amir al-Kharraz mu jële ci Abu Yazid al-Madani mu jële an Aïshata radiyallahu anha qaalat jaa'a Maxramatu ibnu Nawfal yasta'din falamma sami'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam sawtahu qaala bi'sa axul ashiira voilà kon kii gis nga beneen waaye boobu am fii dane non kii moom daf koo tuddo Abdul Ghani indi beneen càllale boo xam ne foofu Sayyidatu Aisha dane Maxramatu ibn Nawfal kan mooy Maxramatu ibn Nawfal moom magum bu dee vatleku nga ghazwatu Badrin amul dara lu naan Maxramatu ibn Nawfal la ah, déet ma ne ñoo àndoon jiite njëggum waa Quraysh may leen saa sam doon kar Badar waaw loolu moo taxoon waa Banu Zuhra ci waa Banu Zuhra la bokk bañ déggee ne ba Abu Sufyaan yónni waa Quraysh ne leen gaaw leen Muhammad a ngay kar seen njëgg mi alayhi salaatu wassalaam waa Banu Zuhra génnoon parce que seen mbokk mi Maxramatu ibn Nawfal ci ñoom la bokk ci néeg boobu ci Quraysh te moom moo bokk na ci kilifa yi moo ko Abu Sufyaan ñoo jiite njëgg ma kon nañ dem défendre bañ demee dégg ñu ne rëcc na al Axnas ibn Sharik taxaw na leen hé déglul leen ma lii laa nekkoon seen allié yéen waa Banu Zuhra fii amul dara lu ñu fiy defati naan dañuy xare suñu mbo suñu borom bi muccal na caravane bi muccal na suñu mbokk mi taxoon mu génn di maxram ñu génn di maxrama ibn Nawfal voilà <laughs> ku mage woon la nag ay centenaire la lu dundoon léegi moom nag mooy bàyyi al-Miswar <laughs> mooy bàyyi al-Miswar ibn Maxrama mu ne moo fii nag dane moom la moom moo dikk Maxrama moomee radiyallahu anhu di laaj ndigal ci nen saa sallam bi ko nen saa sallam déggee kàddoom rek mu ne i sa axolmacira <laughs> waaye tay rek tay mu neex de cës <laughs> kay waaw bi sa waaw aqul ashira ka doy waar mbokkum ngi après bon ci la waaw léegi fii nii kon kan la wax am nañ mooy yi ci kaw ne Uyayna bii ne Maxrama la voilà léegi eh, al imaam al xaafid mu ne wa hakaza waqa'a lana fi awaaxir al juz' al awwal min fawaa'id abi Ishaaq al Haashimi mu nekk nekk nii lañu jote ñeel ñu ci jeexitalu way wàllu njëkk wa ci njëriñi Abu Ishaq al-Hashimi mu ne wa axrajahu al-Xatiib mu ne al-imaam al-Xatiib al-Baghdaadi rahimahullahu ta'aala alhamdulillah rahmatan waasi'a moom itam solo na ko fa yahtamilu ala ta'addud mu ni fa fa yuhmalu ala ta'addud lii war ne kon kon xew-xew yu bari la bu dee ne riwaay yi dëgër nañ bien sûr ah yii seentu waaye yii foofu mooy problème bi quoi waqad haka al-Munziri fi mukhtasarihi al-qawlayn mu ne alkanta imam al-Munziri ci mukhtasaram bi yi mu tënk noonu moom dafa tudd ñaar yëpp mu ne fa qaala huwa Uyayna wa qiila Maxram <laughs> waaw kii ji yone saa sam doon wax ne non Maxram voilà waaw waaw mu ne kanta suñu amma Shaykhuna Maxrama voilà mu ne moom dafa toxal ne daf ca yem ne moom ci max mu ne maxarama la waaw mu ne loolu da ko toxale min xaasiyatin bi xatti yi fa qasar mu ne ci euh, xaasiya ay annotation yoo xam ne ci loxool mbindum ak dimyaat yi mu ne loolu nag mu daal di koy tënke noonu waaw waaye mu ne ginnaaw gi nag euh, nettali na moom sama sëriñ bi ibnul mulaqin ah, an ibn tin annahu te euh, ne moom mën na nekk nag mu muy Uyayna voilà waaw kon nag mu ngi noonu kon daal mooy soit mën na nekk xam nga Maxrama moo déggoon kii yi te am na ay xéewal yu ñëw quoi ay piis <laughs> ay yoo xam ne yeneen saa nañ ko ay piis mooy nga xam ne moom lañuy ñoomeel xes neer façon yu façon mooy waxuma la comme loolu dama laa bëgg a wax tissu nga bu dee xamoo tissu <laughs> waaw yow bay ay façon yooyu yi nga xam ne moom la ñuy ñaw def ci yére yeneen saa salaam nag daa am yooyu da koo dikkal maxrama digg na ay xéewal dikkal na yeneen saa Medina rek saa yi maxrama ne doom bi almiswar acca ñu dem <laughs> ci yeneen saa salaam digg ne am nay xéewal yu ñëw ñu dem ba ci eh, kër yeneen saa ci bunt bi maxrama ne al miswar duggal ci biir nga ne yeneen saa salaam na ñëw fii fekk si ma maxramani sa te eh. <laughs> kii al ne bàyyi nga ne <laughs> ma dugg ñu ñëw ba fii may dugg woo yeneen ñu woo yeneen saa salaam mu ñëw di ñu fekk si di ma fekk si baayam na ko ma ne duggal ci biir nga woowal ma ko moom du kuréy <laughs> far bi bi muy wax ak doom ji noonu yoneen saa salaam nekk ci biir dégg na kàdd maxarama loo dégg rek daal di gaaw daw kay jël yére yi mu ko denc ndax da koo dencaloon tegaloon na ndax xam na ne góor gi buy dégg ne piis yi ñëw na dina agsi <laughs> moom moom waawam dina ko réclamer si yoneen saa salaam xam na ko lool ci moom da koo tegal paaram ci wetam bi mu déggee muy wax ak doom bi mu dégg kàddu gi rek yoneen saa salaam daw si génn néeg bi kay ko ko nag maxarama xool piis yi téye piis yi di xool yeneen saa saa taxaw naan ko aradiya maxarama aradiya maxarama aradiya na <laughs> barke yàlla yeneen saa saa non non non masha non non billahi mooy yonent bi daal non jeex na non am non non non c'est que c'est que tu imagines ça quoi sa gën nga ni doxale gaay daw si ñëw indil ko affaire naan ko arabiya maxarama ndax maxarama gërëm na ndax maxarama gërëm ne rabit ah <laughs> ne ko waaw wow gërëm naa lii moom baax na <laughs> magum arab la woon magum arab la woon magu boppam la woon waaw li moo tax loolu ñooñu en fait yeneen dañuy jàngal ne dafa am luñ naan ci diine mudaaraat ak mudaahana mudaahana bokkul ci diine mudaaraat moo am ci diine waaw yeneen saa salaam li muy doxal ak ñi moom la ñuy woowe al mudaaraat waaw wala al mudaaraat waaw Allahu akbar moo la imaamu Nawawi imaamul Buxaari de hadis bi xam nga wax nañ ne da koo indi ci kitaabul adab baabu lam yakuni nabi sallallahu alayhi wasallam wala mutafahisha après mu indiwaat ko ci kitaabul adab ba léegi ñetti yoon la ko ko indi baabu ma yajuuzu min irtiyaabi ahlil fasaadi war giyab après bi mujj bi kitaabul adab baabul mudaaraati ma'an naas Allah mu indiwaat ko mooy mudaaraat li ko wutaleeg mudaahana mudaahana mooy li baaxul moom lañ mudaahana bu njëkk bu taw yées mooy raggalante gannaaw ci lu bon ay nit ñoo xam ne ci neen ngeen nekk ngir doxal seen intérêt àddina yooyu mu jaral leen ngeen tokki seen diine di raggalante gannaaw di lem aaye yàlla yi ngir neex diw ngir euh, yu mel noonu loolu moo xaraam te loolu mooy li nga xamante ne mooy yóbbu ngëm yàllaay nit ki loolu kenn du ko def waaye mu daaraat nag loolu mooy sunna mooy nit koo xam ne ay jikkoom defe naa baax joxe naa dox jaar yoon waaye nag ngay doxalanteeg moom doxalin wu rafet woo xam ne moom du lu du lu xaraam nga koy ngay doxalanteeg moom du lu diine sori sori ba doonoo tere déedéet ngay doxalanteeg moom ni mu gën rafete même bu dee ne yow yaay wàcc ci sa àq lu bari waaw loo xam ne garaawul waaw waaw lii daal bu ma ko defalee walla naa ko nangul lii rek waaw même bu dee ne diñ ci am gêne diñ ci am lii mais nag du lu xaraam du lool nga def ko ngir moom grawul waaw ba pare war na ko walla ak euh, yow affaire bi euh, kontaan nga mbir yi mais même bu dee ne c'est le contraire mais lépp loo xam ne dëgg lay doon voilà loolu mooy li baax te xadiis yi yeneen saa sam noonu la doon doxaleek ñoom ñi nga xam ne ndax ku nekk ak lim mel te ñooñu yeneen saa salaam borom bi moo ko def. moo def saxaabaa yoneen saa saam ñu feeñe ci ba façon yi nga xam ne nit ñi gannaawam foo jaar noonu la ñuy mel bu ko defee ñiy dund taxawal ko fi toogal ko fi ma yoneen saa saam te war koo roy ku nekk ci ñoom ñu xam nan ngay doxaleek moom te du tax waajooju loolu génne ko ci diine parce que oo yaay na dit ku baax la woon voilà daa mujj ut saxaaba la voilà euh, maxrama naka noonu voilà mais sauf que borom bi moo leen wane ci facette yoo xam ne ngir ñu mën cee jàng yi yëpp ak nan la ñuy doxaleek ñu mel noonu waaw mu nekk mu dellu nekk ba pour ñoom loo xam ne borom bi moo leen feeñale noonu yeneen saa salaam nag <clears throat> façon yu mel noonu jikko yi ñu mel la doon mettre en garde loolu moo tax suñu lëkkaale ak buntu bi bi mu naan euh, izanu lahu bi sa axul ashira ngir ñi nga xam ne ñoo koy dégg ñoom Sayyidatu Aisha ak ñooñu ñu def attention ci nit ku mel nii bu dee ñoom wax yeneen saa salaam borom bi xamal na ko ñoom niñ mel waaw mooy kii même bu dee bu ñëwee nii ak ni ñuy kiiwee def leen attention voilà moom parce que ay doxalinam defe naa jaar yoon daal waaw doxalante nag xam leen ngeen doxalante moom ci mbaax waaye nag euh, seet leen bu baax waaw loolu nag mooy. li nga xam ne loolu yeneen saa salaam wax loolu nekkul loo xam ne dañ naan lii ak jëw la non nasiha la ak li nga xamante ne mooy day laaye biir ngir ki nga xamante ne moom lay waxal la moo nekk ak moom di Sayyidatu Aisha moo xam nga xam nga ah, yaay na moo ñëwoon bi mu njëkk ci Sayyidatu Aisha <laughs> oo yaay na biir bi léegi moo leen daan neexoon oo <laughs> yaay Euh, dafa dafa kii dugg ci yonent bi alayhi salaatu salaam non seulement euh, yëgluwul quoi yëgluwul daal ne dabaj dugg rek daal di gis Sayyidatu Aisha quoi mu jàpp ne kii dafa tuuti mais xamul kan la mu ne leen saa salaam euh, mais kii kan la ndaw si kan la wala ko kii mooy Aisha. mu ne ko bàyyil ma wàcceel ma ma ma ma ma ma la ko <laughs> ma jël sama daal <laughs> ma jox la keneen waaw ma jël kenn ci sama yi ma yor jox la kii daa tuuti yeneen saa salaam Sayyidatu ne yeneen saa salaam ne kii la ne <laughs> kii mooy Uyayna nii la mel de waaye nag moom lañu topp fa ñoom ne ko léegi yow génnal sax nga te nga mu te nga yëglu lan moo tax nga ñëw rek dugg saa nga yëglu non yay na naan eh, non c'est nag man yooyu yonent baray saa saa man damaa ma sawaat <laughs> kene man man duma mësa nuyu ab motar yi ah. non di ko tàggu nii non man man ku bokk ci motar sa waaye damay ñëw ne dabaj sama duma ko ah. <laughs> yëg loolu dara loolu dama waacoon na ko ah. waaw waaw saa sam lool man loolu mooy affaire bi quoi waaw eh, loolu moo tax quoi man nekkuma fi la man dama masawaat waaw sama yamin la quoi an la astadina ala mudari waaw <laughs> waaw kon loolu la quoi allahu taala alam waaw dax yeneen saa sam ñu mel nii moo tax te gis ñoo yeena xam nga nañ fi al-Hurr ibn Qays doomu mbokkam bi am na yéen a bàyyi xam la bi nga xam ne ci la ñëw ci Omar mu mu jaar ci doom ji quoi al nekkoon saxaaba hadiis Seydina eh, Ibn Abbas boobee radiyallahu anhu non <coughs> yéen a jaar ci doom ji doomu frère am <laughs> ngir am audience ci Seydina Omar bi <laughs> non yéen a barki yàlla laaw <laughs> ci la ne woon Seydina Umar radiyallahu anhu bi mu duggee ci moom bokk ci ñi nga xam ne conseil ñi gënoon a jege Seydina Umar sawaay yow leen na agsi daal di laaj audience la ko yam na axi la ko wajhun inda hadha al-amir fasta'dhan ay yaa doon wooyu Seydina Umar ay amirul mu'minin moom yooyu na wu ci ah. ne sama doom mbokk yow alxur yow gis naa ne am nga ak uh, jëmuwaay mooy am nga benn uh, am nga benn kii bu particulier ci inda al amir ci njiit bee eh, waxul sax <laughs> amir Omar nee de léegi utal ma ci moom audience <coughs> léegi naa Omar jox ko audience moo yooyu ne dugg rek <coughs> dugg au lieu mu nekk fay kii wax waxu kii wax ju sedd mu dugg rek daal di attaquer kay waaw ibn al-Khattab fa wallahi ma tu'tina al-jazl wala tahkum fina bil-'adl mais <laughs> yow ibn al-Khattab yow mi doomu Khattab gi xoolal amul amul yaa amir al-mu'minin yaa nangam non non non yow doomu Khattab gi yaral lan <laughs> maa ngi wàcc yàlla doo ñu jox lu bari ah, te doo àtte ci ñun ci njub Seydina Omar daa leen mer ba dar ko duur yaram boobu muy yor alxur daal di jóg daal di def intervention anta amiral mu'minin allah taala qala li nabiyhi sallallahu alayhi wasallam xudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahil bi doon nañ xadis bopp mooy xadis numéro cinquante Allahu akbar Allahu akbar waaye gisaata lay ko tudde xadis numéro trois cent cinquante-sept mooy yooyu yëpp yu neex la quoi yoo xam ne mooy moom noonu la meloon quoi mooy nitu li moo daal magum boppam la xam nga am na nit ñoo xam ne noonu lañ ñoom fii mu ne ñoom géej gi li muy riir yëguñu ko seen intere intérêt kese lañ xam non non non sawaay loo fi man di wax ana nu seeni mbir di doxe waaw loo fi def nag te yow doxaloo joxoo leen lu tax seeni mbir di dox sawaay toppal la <laughs> te nag il il te le font ñoom moom bi ñuy jëw ñoom da ñoom bokk na nag li nga xam ne alhamdulillah alhamdulillah mooy ñoom du ñuy jëwkat ay nit lañ ñoo xam ne ñoo transparent mais sauf ko loolu du lu baax mooy yow lépp loo xalaat rek wax ko ak loo bëgg ci saasi ak brutalement nga wax sa yoon newu ci liñ naan moom yëgul dara yëkkatul dara yaramam waaw loolu nit da ngay am lu lay canaliser voilà <laughs> voilà léegi yoneen saa saa nag xamal nit ñi ngir mettre leen en garde xamal leen mbiru waa ji kilifa gi même bu dee mooy kilifa nii la mel moo tax gis nga ni doon doxale à chaque fois même bi mu ne ginnaaw Seydina Omar gis nga loolu gis nga ni wax yab nal Xattaab Abdullah ainsi de suite voilà jamono yu Seydina Siddiq wax nañ la sànq que ne daa tubbi woon yeneen saa sam bokkoon na ci ñooñu nga xam ne dañ ne woon ah yeneen saa sam génn àddina ñoom ñu génn ci diini ji <laughs> waaw ba pare xare Ruubu <laughs> Ridda yooyu moom bokk na ci ñu doon xeexal bañ jàpp ko prisonnier indiwaat ko Seydina Abu Bakar lañ ko indil mu mu delloowaat ko ci diini ji <laughs> wal nga ne kooku ko yoneen saa saa la doon bii sa axul ashira moom daa feeñ moo tax loolu alaamatu nubuwwa wallah <laughs> kon lii nii mooy ñu mel noonu nag mooy wax seen noonu ñu mel ngir nit ñi def attention ci ñoom tamit xam tamit ni ñuy doxale ñoom ah diw de moom magum boppam la waaw waaw loolu nag pas wax ko ngir wàññi ko waaye dans le dans le but di laay biir ngir tamit nit ñi bañ koo jàppee rigueur ci yenn yi ko waaw ñu xam ni ñuy doxalee moom war al imam an-Nawawi rahimahullah euh, mu ne euh, bi muy sarah hadis bi alhamdulillah ci al-Minhaj mu ne mu ne mu ne nag euh, gis nga hadis bi bokk na ci li nga xam ne dañ ko ci jànge mooy que ne wa fi hadha al-hadith mudaraatu man yattaqi fuhsha fuhsha wala man yuttaqa fuhsha wa jawaazu ghiibati al-faasiqi al-mu'lin fisqa wa man yahtaaju an-naasu ilaa tahdhiiri minhu waaw mu ne waqad awdahnaahu qariiban fii baabi al-ghiiba wa lam yamdahhu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa laa dhakara annahu athnaa alayhi fii wajhihi wa laa fii qafaahu innamaa ta'allafahu bi shay'in min ad-dunyaa ma'a liinil kalaam voilà kon mu ngi noonu <laughs> mu ne xadiis bi dañ ciy jànge mooy mudaaraat wax nañ ci ba pare waaw euh, koo xam ne dangay ngay ragal ak mbonam ci làmmiñam wala mu yàqal la ay mbir kooku nga doxlantee moom doxalin doxalin bu rafet waaw ba boobu moom doo ko may bu mu la dale waaw parce am na nit ñoo xam noonu lañ mel na ah. nit ñoo xam ne ñoom seen làmmiñ lañ yor waaw hmm. moom moom seen làmmiñ lañ yor laa wax boo ñu nee ñii ngay kii ñu daal di lay wili fande daal di lay mitrailleur kay mu jeex léegi nag képp koo xam ne yow xam nga kooku ba pare ñaaw ay doxalin nga xam ne kii bu ñëwee fekk si la seet si la wala nga dajeeg moom am loo ko jox moom fekk yaa ngi koy jox moom waaw waaw da gërëm di kii te tamit day tax du yàq sa der ku ñu wax ah kooku nag moom moo gën boo ko joxul benn suukar taaya sawaay dal di lay rentré ah, moo gën a nay ci kaw suuf bu ñu mel noonu par exemple doxaleen ñoom jox leen boo leen gisee jox leen loo xam ne du la wàññi loolu noonu mooy mudaaraat xam nga lañ leen di jox du lu xaram mais ngir hifdul irdi daa bokk ci diine mooy eh, eh, aar sa réputation voilà moo tax mu ne kon dañ ci jànge loolu mu ne possibilité tamit jëw ki nga xamante ni ak kàccoor la wala koo xam ne kuy def génn topp loo xam ne mooy eh, am genre eh, nga xam ne dangay eh, day feeñal ni mel yoonam newu ci ma ne ah diw nag moom wala koo xamante ne nii daal jikko ba pare ko fenn waaye la koy def waaw koo xamante ne nit ñi soxla nañ nga mettre leen à garde nag mooy mbiru oyay na mi ak bu dee yaay na la wala mahrama wala yooyu waaw mooy ñii daal def leen attention ci ñoom xam leen lu ngeen doxalee ak moom voilà xam leen lu ngeen doxalee ak moom doxaleen leen ak ñoom doxaleen wu rafet rek waaw li nga xam ne nag mooy jóge ci ñoom ci li nga xam ne moom bés boo ne nee nii faale woo leen ñu ñu wili pande la loolu noo mën a def ngir ñu fegal la ko na ko def mu ne moo tax yeneen saa sam bi mu ñëwee taggu ko ah voilà te tuddul fenn ci hadis bi que ne da koo tagg da koo ci non bi mu fi même bi mu nekkee moom waaye tamit nekkul bi mu demee voilà li mu def daal mooy nooy ak moom wax ak moom ci mbiru àddina ngir fa nooy moom jox ko mbiru àddina ak yooyu voilà xam nga yey na dol dama ko fàtte woon te waxoon nañ ko bi ñuy gis hadis al-Hurum ibn Qays Abdullah Abdullah ibn Abbas moo ko nettale hadis boobu radiyallahu anhu xam nga yey na ginnaaw yeneen saa ginnaaw dafa ñëwoon ne eh, Abu Bakar eh, dugg ne Abu Bakar eh, bi mu nee xalifa daa bëggoon radiyallahu mu jox ko ay suuf léegi Seydina Abu Bakar daal di laaj ñam newaloon ne leen lan ngeen xalaat ci loxo yooyu na bëgg gaa yi tamit ñàkkul ne lii yeneen saa doon doxalee ñoom moom lay gis xam ko takk ko ci yeneen saa xamaloon tamit ne kii ay jikkoom nii la mel mais fexe leen ñu mel noonu doxalin bi gën a rafet ñene Seydina Abu Bakar ah ñun de gis nañ ne nga jox ko ko dara newu ci Seydina Abu Bakar bindal ko ab këyit buy wane ne voilà moo ko aqta'a lahu hadhihi ard suuf nàngam ooyee ne di génn rek dajeg Seydina Umar radiyallahu anhu mu ne ko waaw euh, aw xalifatu rasulullah sallallahu alayhi wasallam lu mu leen ci mu ko dañoo jox suuf ooyee naag ñim àndaloon suuf saa mu ne ko fal la ko anamu mu ne mu wan ko këyit yi ñu ko bindee Seydina Omar jël ndox effacé lépp rek woyay na mer waaye yow woyay na mer pétard foofu kay daal di dugg ci Seydina Abu Bakar kay Seydina Omar topp ko radiyallahu mu <laughs> <laughs> mu ne waay suuf si nga joxoon ma génn dajeeg moom këyit gi ñu ko bindoon mu effacé ko Seydina Aboubacar ne ah <coughs> Seydina Seydina Omar ne ah, ah, ah, yaa xalifata rasulillah sallallahu alayhi wasallam <laughs> yow xalifa yeneen sallallahu alayhi wasallam kii nii eh, dañ leen yeneen sallallahu alayhi wasallam doon doxaleek ñooñu jamono ja nga xamante ni nii l'islam dañ leen soxla instant bi l'islam soxlaatul façon yu mel nii quoi <laughs> léegi nag ko yooyu dëgg de tee mer. léegi Seydina Aboubacar ne Omar ah man de damaa laaj ñi nekk fii ñii nii laaj naa leen seen xalaat ñu moom la jox leen ko dal naw boo bëggee yaw daal jëlal affaire bi voilà xëy <laughs> na mu ne bi xalifa mu ñëw Medina daal di dal nag ci doomu mbokkam bi nag wàcc ci moom naka la agsi na ko seetal ma yow gis naa ne bokk nga ci ñi nga xam ne am nañ kàddu ca moom. léegi jëlal ma audience <laughs> audience laa bëgg laa wax d'urgence <laughs> ci haasal amir <laughs> ci njiit boobee ah njiit bi waaw dugg rek ibn al-Khattab Allahu akbar kon loolu lu ama am solo la moom daa bokkoon ci al-mu'allafat qulub ñi xam dañ leen doon jox ngir ñu des ci l'islam ndax am na ñoo xam ne diine diine ju ñàkk xamuñu ko quoi waaw ñoom diine ju nay am rek diine ju neex walla yu fi di dox sinon moom eh, bu naqaree rek gaa yi dem bàle yoo fa wallahu taala kon hadis bi eh, ci gàttal imaamu Nawawi wax nañ la lëkkaale bi da ko fi indi ngir wane na ñu mel nii wax ci ñoom yu mel nii ayut bokk na ci nga xam ne dafa possible waaw loolu lañu ñu ne saasam di wax mais ala wajhi nasiha mu nekk loo xam ne looy euh, laayi biir nit ki waaw wa man yaxtaaju naasu ila tahdiri min ñi nga xam ne ngir ñu moytu seen làmmiñ ak li nga xam ne lu ñaaw lu mën a jóge ci ñoom dal la yàqal la bu fi nekk rek non non non yooyu ñoo xamaa moo tax loolu li yeneen saa suñ doxal am nañu bari xamuñu ko te pourtant dañuy nekk ci diine sopp gi sopp suñ na yu mel nii ñoom pour ñoom ay yooyu non non non non yi daal fii ay nekk fi di neexal gars yi ku bëgg na ñëw ku bëggul moo xam non non warul demee noonu non wala non gars yi buñ kiiwul seen affaire la voilà nañ toog seen affaire non léeg-léeg nag dafa baax am na ñoo xamante ne yàlla mu yàlla mooy bind te mel te te nirooloo ñoo xam ne wan leen ne kilifa lañ non loolu da leen neex. te yow boo gisee loolu lan la la wàññi dem seeti ko wan ko ne waaw ah ñun de dañu ñëwoon eh, gis nañ ne mbootaay gi wala mbooloo mi mbooloo mi li ko taxoon a jóg mooy lu jëm ci wàllu diine wàllu jàppalante dimbaliwante waaw eh, nit ñi doon ñëw waaw xam naa nag it jamono du ñàkk bu amee. ñu bari seen tànk diis na léegi ñu gëj leen a gis léegi nag ñu ne woon bala ñoo tàmbali dara dañuy ñëw ci yéen njëkk ci yéen waaw ndax seen kilifteef ak tamit liñ leen xame ah, ak seen kàddu ñu ñëwoon seet si leen ngir daal eh, soqaliwaat loole tàmbalee ko ci yéen daal yu mel noonu bu ko defee mbir mi gën a jëmaat kanam am na ñoo xam ne noonu nga leen di amee boo yaakaaree ne waxtaane ngay def di wax lool ñoom doo leen am ci yooya ñoom dañoo soxla ku ñëw ab délégation ñëw ba ci ñoom wax leen ne mbir mi lii la dañoo bëggoon nangam waaw mooy ngeen teew wala ndax loolu du ak ñàkk fayda de loolu bal lool mooy sunna waaw loolu mooy sunna waaw yow xoolal maxarama maxarama mi taxaw fële naan doom ji demal wol ma yoneen saa sam yoneen saa sam xaarul sax doom ja da koo digg rek ko piis di daw indil ko jox ko ko naan ko arabiya maxarama arabiya maxarama arabiya maxarama ndax maxarama gërëm na ndax maxarama gërëm na ndax maxarama gërëm na sawaay mooy sangu jaam wala na ah laqad kaana lakum fi rasuulillah uswatun nekk na dëgg dëgg ci ndaw yàlla lii sallallahu alayhi wasallam royukaay bi gën a kon nañu ko roy nañu ko roy waaw ah, lii mooy sunna am na nit ñoo xam ne nit ñu nekk anzilun naasa manaazilahum yeneen saa sam moo ñu ko wa jàngal comme Sayyidatu Aisha wax ni mu nekk ci muqaddimatu imaam Muslim rahmatullah alayhi waaw moo ñun dañoo jàngal ñuy wàcc nit ñi seen wàccuwaay waaw kilifa la waaw nañ ko jàppi kilifa même bu dee yenn yi mu bëgg exigence yi mu bëgg daa xaw ak waaye yow kay il est très compliqué non grawul ci ci loolu ci jaamu yàlla nga nekk waaw mais nag du la yóbbu nag ci lu xaram nag te tamit du tax nga bañ a def lu loo xam ne danga ko war a def waaye daal dans le mu de mudaaraat loolu mooy sunnaa yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon fal naqtadi a jami'a nañu ko roy moom yonent bi alayhi salaatu ñun ñëpp waaw waaw ñuy waxtaan bu ñuy waxtaan waa léegi comment on va faire ah affaire bi foog naa pour soqalaat affaire bi am na ñoo xam ne foog am délégation yoom dañuy dem di leen seeti dina am ñoo xam ne duñ d'accord nañ ne ah yi loolu parce que comme si deux poids deux mesures ñi ñu leen di defal lii alors que ñeneen ñi ah, non parce que ku nekk affaire bi lenn la rek xam nga ne saa sam lii doonu koon def ñëpp waaw na ko defal ñëpp <laughs> waaw moo tax yenn or yi doon ñëw ya Seydina Ali yónnee woon uh, Yaman ba mu koy séddale bokk na ci ñim joxoon na am ñim joxoon bariwul am ah. loolu pour que doo doone deux poids deux mesures non parce que mooy ñii mu'allafatu qulubuhum ñooñ nag dañoo am ba léegi même bu dee Seydina Omar d'accord ci woon mais loolu ñu ngi am ba léegi façon yu mel noonu am na ñoo xam ne diine yu neex lañ xam waaw ak diine joo xam ne dañ leen dañ leen di jox gëdd jox leen kii wan leen ne waa yéen yéen bu compter voilà yooyu yooyu defal leen ko rien que pour ñoom day tax ñu des ci diine sinon dañ mën na leen mën nañu ci génn ah jàpp leneen yeneen saa sam lii mu doon def c'est surtout pour ñoom moo tax al mu'allafatu qulubuhum ñi nga am da ngay fexe seen xol defal leen ci defal leen lu leen neex ci tegulu ci waaye ci lu lu dagan ba tax. ñuy miin diine waaw ba génn àddina ci diine ñu nekk ñu tax waaw loolu dafa am solo kon nañu bàyyi xel lool wallahu taala alam bi ñu ñëw jël xadiis bi ci tegu mu nekk xadiisu sayyidin sayyidatuna Aisha ba léegi radiyallahu <laughs> anha xadiis dafa foofu na wax nekk ci boole mais def nañ une baax na <laughs> loolu biir xadis la bu xaw a reetal lu ko na yéen saa sanal ma sha Allah <laughs> barki yàlla la wax waaw akbar kon ñu yem noonu inshaa Allahu taala wallahu taala